a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammad wa ala aalihi wa sahbihi wa taabi'iin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiini amma ba'du annahu al-maysuur al-juz'u thaani tey ñu war a àggale fi ñu yemoon ci tasriful fi'li ghayri saalimi conjugué ne ñuy conjugué verbe yi nga xamante ne nii duñu saalim euh, ci jotaay bi weesu bi awnillahi wa minnatihi gisoon nañu al fi'lul mudaafu nan lañ koy conjugué exemple bu joxewoon joxe woon madda yamuddu nan lañ koy conjuguer après boo gisoon nañ al fi'lul misaalu wajada comme exemple wajada yajidu ginnaaw boobu gisoon nañ al fi'lul ajwafu muy al fi'lul ajwaf nga xam ne xarfu illa bi fan lay nekk fi'lul misaal xarfu illa bi day nekk ci kanam xuruful illa yi waxoon nañu waaw la wala yaa ak ak yaa ak alif moo xam alif mar mam tawila wala qasira léegi al fi'lul ajwaf gisoon nañ ko nga xam ne boobu xarfu illa bi day nekk ci kanam comme qaala gisoon nañu nañ ya yaquulu ak xaafa ya xaafu ak baa'a yabi'u tey nag comme niñ ko annoncé woon ni war a gis al fi'lun naaqis moom mu bokk ci verbe yi nga xamante ni bokkuñu duñu saalim an naaqisu moom la ñuy wax le verbe défectueux li nga xam ne dafa am problème naaqis moom mooy ne al fi'lu naaqis al fi'lu mooy verbe boo xam ne xarfu illa bi dafa nekk ci dernière lettre bi ndax verbe trilitère dernière lettre bi xar bu nekkee xarfu illa lool mooy al fi'lu naaqisu exemple yu mu joxe fii daa mooy maadi bi mudaari' bi di yad'u daa nga gis ne ayn bi mooy daa daal bi mooy première lettre ayn bi mooy deuxième ñetteel bi ab alif la buy xëcc kon loolu mooy wane ne fin lu naaqis la dafa am problème verbe bi dafa wàññeeku te loolu mooy verbe boo xam ne fin bi dafa am benn ci xuruful illa kon mu ne daa mooy maadi bi mudaari' bi yad'u ismul fa'il bi nag mooy participe actif bi ki nga xam ne mooy jëf-jëf ji kooku danga naan daa'in mooy daa'in aji woote yawma yad'u da'i addaa'i ma bés bi nga xam ne yad'u lay woote addaa'i aji woote bi daa'in nag mooy bu dee nakira la bu dee kenn ku ñu xamul la daa'in ngay wax mais bu dee ku ñu xam moo tax mu def entre parenthèse bayna qawsayni addaa'i bu dee nag da nga koo bëgg a def ku ñu xam da nga naan addaa'i doo wax addaa'i déedéet addaa'i loolu moo tax mu ne yawma yad'u addaa'i kon da'in mooy ismu fa'il bi participe actif bi bu dee nag danga koo def danga ko bëgg a def koo xam ne ku ñu xam la muy maari da ngay def ad-da'i ismul maf'ul bi nag muy verbe bi nga xamante ne nii mooy euh, ismul maf'ul bi nga xam ne mooy participe passif nga xam ne moom mooy ki jëf ji di daal ci kawam mad'uun mooy ki ñu woo mad'uun léegi nag ñu ñëw ci ana naka nga koy conjuguer au madi mooy au passé bu dee man ki may waxal nekku fi tamu nekk góor ak tamit bu dee ki may waxal nekku fi tamu nekk jigéen moo xam kenn la walla ñaar walla ñu bari nga ne kon bu dee ki fi newul te nekk góor danga naan huwa daa huwa daa ayn bi nag li koy xëcc mooy alif ndax yi gisoon nañu ko ah gisoon nañ ko lu lu yaatu sax bi ñuy gis tableau boo bële kon daa huwa daa moom de woote na bu dee ñaar ñu góor ñu fi newul huma daawa comme que comme que kii cosaanu daa waxoon nañ boo bëggee xam ndax moom waaw alif ngay bind wala alif alif tawila ngay xëcc ayn bi wala alif bi nga xam ne tawila la mooy bi nga xam ne day taxaw comme bant da nga koy da xool cosaan bi ana lan mooy cosaan bi boo nee daa yaddu boo gisee yaddu foofu nga xam ne waaw mooy xëcc lu ñu maas kon cosaanam kon alif boobu ak waaw kon dangay def daawaa daawaa alors que nag bu doon yàlla la comme niñ koy gisee ci ne nañ bàyyi ba ñëw ci waaw ci exemple yaa yi kon danga naan huma daawa hum nag mooy ñu bari ñi fi newul tey góor daaw hum daaw daaw hum daaw léegi nag bu dee ku jigéen ki fi newul danga naan hiya daat hiya moom ku jigéen ki de daat woo te na huma mooy ñoom ñaar ñu jigéen ñi de te te nekkuñ fi daa taa daa taa tout le temps ngay yokk foofu moo koy différencier lan ak kële xam nga bu góor bi daa waa bi daa taa doo wax daa wat daa déedéet daa léegi bu dee nag ñu bari la hunna ñu jigéen ñu bari ñu fi newul nga ne daaw na hunna daaw na loolu mooy maadi yi mudaari nag bu dee góor ku fi newul danga naan huwa yad'u huwa yad'u huma yad'uwaani huma yad'uwaani ñoom ñaar ñu ngi woote hum yad'uuna hum yad'uuna léegi nag bu dee jigéen la da au présent da nga naan euh, hiya tad'u hiya mooy moom mi fi newul tad'u te muy jigéen bu dee ñaari jigéen ñi fi newul nga ne hiya huma huma tad'uwaani huma tad'uwaani bu dee hunna nga ne hunna yad'una hunna yad'una gisoo mook mook mook hum bi fii ñoo niroo lu raar hunna na ngay wax léegi nag kook mooy mudaari léegi nga ne ma mais bu dee ki nga ki may waxal nag gis na ñi fi newul pronom yi fi newul léegi pronom personnel yi fi nekk nag bu dee ñoom la nan laa koy conjuguer au bi nga ne bu dee kenn la te newu fi wadam ne fi ndax ku fi nekk te muy góor dama naan anta daawta anta yow de daawta woote nga bu dee ñaar antuma daawtuma antuma daawtuma bu dee ñu bari ma ne antum daawtum antum mooy woote woon ngeen passé daawtum bu dee jigéen nag ma ne hiya daawti no anti ma naan lu huwa ndax yii ñu ngi antum daawtum mooy antum bi léegi nag bu dee jigéen anti daawti anti da'awti antuma da'awtuma antuma da'awtuma antunna da'awtunna antunna da'awtunna léegi bi ci tegu léegi loolu mooy maadi mudaari nag nga bu dee mudaari dama anta tad'uwaani antuma tad'uwaani antum tad'uuna antum tad'uuna bu dee jigéen ma ne anti tad'iina anti tad'iina antuma tad'uwaani moom du changer antuma tad'uwaani antunna tad'uuna antunna tad'uuna moom fii mook góor bi mook antum bi ñoo yem lu ñu leen di conjuguer tad'una tad'una léegi nag mu des fi'lul amri comme que ñi may waxal la ñoom laa mën a jox ordre bu dee anta ma ne anta ud'u nga gis li suñu boroom wax ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan ud'u wooteel anta ud'u antuma ud'uwa antuma ud'uwa antum ud'u ud'u antum ud'u bu dee jigéen ma ne anti ud'u ud'u anti ud'u antuma ud'uwa moom du changer antuma ud'uwa antunna ud'una ud'una ud'una ud'una léegi loolu mooy benn ci verbe fi'l naaqis yi nga xam ne mooy daa yad'u ñu gis beneen façon fi'l naaqis muy verbe rama rama mooy sànni na wama ramayta id ramayta walakin allaha rama rama mooy sànni na lancé yar mii mooy rama mooy maadi bi huwa yar huwa rama mudaari' bi huwa yar mii ismu fa'il bi muy participe actif bi kiy jëf-jëf ji ki nga xam ne aji xaañ ji ki xaañ moom lan lañ koy wax raamin raamin raamin waaye bu loolu mooy bu dee nakira la indéfini bu dee nag défini la damaan arraami arraami mooy aji sànni ji ki nga xam ne mooy sànni ismul maf'ul bi muy participe actif bi marmiyun marmiyun marmiyun mooy li ñu sànni li nga xam ne moom dañ koo sànni léegi nag ñu ne la léegi verbe rama yarmi gis nga daa lan la woon daa yad'u alors que rama ana fi'lu naaqis la moo ñu war ne fi'lu naaqis la nga ne moom dafa jeexe yaa yaa bii xëcc léegi nan laa xame ne rama moom yaa bi moo ko war a xëcc yaa bi nga xam ne du am ñaari tomb alif maqsuura dama bu ma yóbbee mudaari' bi dama naan rama yar mii comme que mii laa wax ma xam ne kon yaa bi mooy cosaan bi moo tax kon yaa bu amul ñaari tomb moo koy xëcc oli uteeg daa daa ba ma xamee ne daa yadu la waaw la bu boobaa alif moo koy xëcc daa léegi nag ñu ñëw nag ci nan lañ koy conjuguer bu dee kenn la te nekku fi léegi niñ koy conjuguer alhamdulillah <coughs> euh, <coughs> loolu ni ñu koy conjuguer rama <coughs> bu dee ku fi nekkul la te mu nekk ba war ko conjuguer au passé kooku dama naan ramaa huwa huwa mooy ñi fi newul dama naan huwa ramaa huwa moom mi fi newul de ramaa sànni na huma ñoom ñaar ñi fi newul ramayaa sànni nañu huma ramayaa hum ñu bari ñi fi newul ramaw ramaw sànni nañu bu dee nag ku jigéen ma ne hiya moom mi fi newul ramat sànni woon na sànni na ramat sànni na huma ñaar ñu jigéen ma ne ramata ramata au lieu de huma bu góor nag bu jigéen dama naan ramata léegi bi ci tegu euh, hunna ma ne hunna ramayna hunna ramayna loolu mooy maadi bi léegi mudaari' bi dama naan huwa yarmi huwa yarmi huma yarmiyaani huma yarmiyaani nooy ñoom ñaar dinañu sànni wala ñu ngi sànni hum yarmuuna hum yarmuuna mooy sànni nañu ñu ngi sànni ñu ngi sànni léegi nag bu jee jigéen ki dama naan anti tarmi anti yow jigéen ki tar mi sànnil ho oh, antuma antuma yéen ñaar ñu jigéen ñi tarmiyaani sànni leen antuma tarmiyaani léegi bu dee nag oh, antum la bu dee déggal ma naan antuma déedéet ma ñu ngi ci ghaib ñi fi newul ñi fi newul laay wax mooy dama naan du ma wax anti mais bu dee hiya dama naan hiya tarmi hiya tarmi euh, loolu dafa mel ne am na ci alxuraan tarmi bi shararin kal qasr kal tarmi bi shararin kal mooy safara étincelle yi day sànni bi shararin ci ay étincelle kal qasri étincelle yoo xam ne comme palais comme ay palais ay ay njénni kon hiya tarmi huma tarmiyaani hunna yarmiina hunna yarmiina hunna yarmiina léegi nag bu dee pronom personnel yi mooy ki ki may waxal la ki may waxal moo xam kenn la te nekk góor wala jigéen wala ñaar lañ ñaari góor wala ñaari jigéen wala ñu ëpp ñaar te nekk góor walla jigéen dama naan anta ramayta bu dee maadi lay conjugué au passé anta ramayta anta yow de ramayta antuma ramaytuma antuma ramaytuma yéen ñaar de sànni ngeen antum ma ne antum ramaytum antum ramaytum léegi nag almuxaatabatu ki nga xam ne moom jigéen la dama naan ramay anti ramayti anti ramayti ba léegoo passé antuma ramaytuma antuma ramaytuma antunna ramaytunna antunna ramaytunna gisoo daa lan la woon daawtunna waaw ak yaa bi ñooy différencier fii ramaytunna léegi loolu mooy maadi mudaari bi nag ba léegi bu ki may waxal la ku fi nekk damanaan ko anta te muy góor tarmi anta tarmi antuma tarmiyaani antum antum tarmuuna antum tarmuuna antum tarmuuna bu dee jigéen ma ne anti tarmiina anti tarmiina antuma tarmiyaani antuma mooy ñaanu jigéen ñi tarmiyaani antunna tarmiina antunna tarmiina antunna tarmiina léegi nag feelu amri bi lu muy doon fi'lu amr comme que may waxal dañ fee nekk loolu ñooñ laa mën a jox ordre di leen digal kon dama naan moom ay pronom bariwuñ pronom personnel yi danga naan kon anta irmi yow ku góor ki sànnil irmi antumaa yéen ñaar ñu góor ñi irmiyaa sànni leen yéen ñaar irmiyaa antumaa irmiyaa léegi bi mujj antum irmu antum irmu antum irmu loolu mooy ñi bu dee jigéen ñi dama naan anti irmi anti irmi mooy yow mu jigéen ñi sànnil bu dee ñaari jigéen ma ne antuma irmiya antuma irmiya bu dee nag bële ñi nga xam ne dañoo bari muy antunna ma ne antunna irmiina ee eh, yéen yu jigéen ñi irmiina sànni leen irmiina léegi mu des almutakallim ki nga xam ne mooy wax nag man maadi o maadi damaa ana ndax ana la ak naxnu ñaari naxnu yi naxnu boo xam ne man la ak kenn wala man la ak ñëpp kopp kenn dama naan lan ana ramaytu ana ramaytu o maadi passé nax naxnu bu dee ñaar lañu ramay naa waaye naxnu bu dee ëpp na ñaar ramay naa tamit moom du changer léegi au mudari lan laa koy conjuguer nga ne ana armi ana armi naxnu bu dee ñaar lañ narmi naxnu narmi bu dee tamit ëpp na ñaar naxnu narmi laay wax mii léegi loolu mooy benn beneen façon fi'l naaqis bi ñu gis mooy verbe boo xam ne fin bi benn ci xuruful illa yu la jeex gis nañ bi nga xam ne alif la jeex a gis nañ bi alif tawila daa gis nañ bi nga xam ne alif maqsuura la jeex a muy rama mooy yaab yi nga xam ne amul ñaari tomb léegi nag dernier bi mu joxe exemple radiya ya xam nga yaanee woon nañ la moom bokk na ci xuruful illa yi verbe bi radiya mooy gërëm na moom dafa jeexalan yaa benn ci xuruful illa yi kon ñu xam ne kon moom xarf lii la al fi'lu naaqis la léegi radiya mooy au passé bi te nekk kenn radiya infinitif li naan infinitif bu dee mudaari' bi da naan yardi radiya yardi Eh, nooy maanaam yardi radiya yarda radi radiya yarda mooy mudaari' bi ismu fa'il bi mudaari' mooy présent continu radiya yarda wala sawfa yarda te dina xel séef naa lan gërëm wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda léegi ismu fa'il bi mooy ki nga xam ne nag moom mooy jëf mooy ki nga xam ne moom ci boppam moo gërëm dañ naan ko raadin raadin mooy bu dee nakira la bu dee nag maarifa la mooy indéfini dañ naan raadin bu dee défini dañ naan arraadi arraadi arraadi ismul maf'ul bi nag ki nga xam ne participe passif la moom dañ mooy ki ñu gërëm dañ naan mardiyun mardiyun buñ nee diw de mardiyun inda allahi moom moom de ku ñu gërëm la fa yàlla kooku mardiyun mooy dañ koo gërëm léegi nag ñu ñëw ci naka lañ koy conjuguer au passé ci ñi nga xam ne pronom personnel yi nga xam ne nekkuñ fi nga ne huwa radiya huwa au passé radiya fi'lu madin ra huwa radiya huma radiya huma radiya hum hum ngay hum radu hum radu hum radu radiyallahu anhum wa radu anhu radiyallahu anhum wa radu anhu kon hum radu bu dee nag jigéen hiya nga ne hiya radiyat radiyat hiya radiyat huma radiyata huma radiyata huma ñoom ñaar de radiyata euh, hunna hunna fi passé nga ne radina hunna radina hunna radina léegi loolu mooy passé bu dee nag ci pronom personnel yi nga xam ne ñoom ay absent lañ newuñu léegi nag bu dee au mudaari nga koy conjuguer lan ngay wax danga naan huwa yarda huwa yarda huma huma yardayaani huma yardayaani huma yardayaani hum yardawna hum yardawna hum yardawna léegi nag bu dee jigéen nag danga naan hiya <coughs> mudaari hiya tardaa hiya tardaa hiya tardaa léegi bu dee loolu mooy hiya tardaa huma mudaari ba léegi nga ne tardayaani huma tardayaani huma tardayaani hum hum yardayna hum yardayna léegi loolu mooy passé yi léegi muxaatab al muxaatab ak al muxaataba mooy ñi nga xam ne damay wax ak ñoom pronom personnel yi nga xam ne bu may wax ñoom ñu ngi fi présent yi dama naan bu dee ku góor dama naan Euh, anta au maadi ramayta anta ramayta anta anta ramayta anta ramayta bëggal ma an rama loolu jeexaloon na ñu ngi ci radiya euh, mu xaatab dama naan kon anta radita voilà ci radiya lañ nekkoon newuñu woon ci verbe rama dama naan anta <coughs> mooy ki may waxal tam nekk may passé au may conjugué au passé anta radita antuma antuma radituma antuma radituma antum raditum antum nag kooku mooy bu dee góor bu dee nag jigéen nañ dama hiya wanoo manaan hiya anti raditi anti raditi antuma ñaar ñu jigéen ñi radituma antuma radituma antunna raditunna raditunna loolu mooy maadi léegi mudaari' ah, dama naan anta góor tarda yow mii de gërëm nga anta tarda antuma tardayaani antuma tardayaani antum tardawna antum tardawna mooy góor bu dee jigéen ma ne anti tardi anti tardayna anti mooy yow ku jigéen ki tardayna léegi bi tegu <coughs> antuma tardayaani moom du changer góor a jigéen a ci yam antuma tardayaani antunna tardayna xam nga antum lan la tardawna alors que antunna tardayna tardayna léegi nag ñu ñëw ci amr bi impératif impératif da naan anti anta bokk anta irda anta irda antuma irdaya antuma irdaya antum irdaw antum irdaw loolu mooy góor ñi bu dee jigéen dama naan anti irday anti irday antuma yéen ñaari jigéen du changer moom irdaya antuma irdaya <coughs> antuna irdayna antuna ir dayna antunna ir dayna léegi nag al mutakallim man miy wax loolu la laay wax man bu dee man miy wax la dama naan ana raditu ana raditu raditu billaahi rabbaw wa bil islaami diinaw wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya ñaan googu noonu raditu billaahi rabban wa bil islaami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya raditu ana raditu nahnu bu dee ñaar lañu man ak keneen dama naan radina bu dee tamit ëpp nañ ñaar tamit dama naan nahnu ba léegi radina loolu mooy maadi maadi ana raditu nahnu radina nahnu radina bu dee nag mudaari ya dama naan ana arda ana arda nahnu bu dee man ak keneen la narda nahnu narda bu dee ëpp nañ ñaar tamit nahnu narda kon loolu ci la ñuy jeexale al fi'lu gis nañu exemple daa yad'u ak exemple rama yarmi ak exemple radiya yarda radiya yarda léegi nag beneen façon fi'l ghayru saalim bi bi nga xam ne bokkul ci saalim te ñu war ko e, e, kii muy ba léegi yooyu nga xam dañu naqaree conjugué al fi'lul mahmuz euh, al fi'lul mahmuz nag waxoon naa la ne moom mook mudaaf ci fi'lu saxiix yi lañ bokk ñoom ci verbe yu wér yi lañ bokk sauf que meluñ ni ta ta ba salim xaraja mais bi day am mahmuz day am lan hamza mu ni nga koy déggee benn hamza day nekk soit mu nekk ci leetre bu njëkk bi walla mu nekk ci lettre bu mujj bi wala mu nekk ci be mu nekk troisième position nekk leetre bi ci digg bi léegi nag façon yooyu yëpp dina la jox bu nekk bu ci nekk dina la jox exemple après bu ko joxee nag ba pare moom mu conjugué ko mooy boo xamante ne ni verbe boo xam ne hamza bi ci kanam la nekk fil faa yi mooy place faa yi faa bi mooy début bi ak verbe boo xamante ne nii hamza bi day nekk ci digg bi ak verbe boo xamante ne nii hamza bi day nekk fin bi exemple verbe boo xam ne hamza bi day nekk ci kanam mooy akala mooy comme akala akala kooku mooy maadi bi mudaari' bi nga ne yàkkulu akala yàkkulu ismul fa'il bi muy participe non participe actif bi mooy ki jëf-jëf ji bu dee ki nga xam ne moom mooy lekk aakilun comme euh, ñi ma leen waxoon keroog ñooñu foog naa fàtte woo ngeen ne leen mooy njuufeen beeg ak gaa mel ni ñoom rek ñoom ah ñoom ñoom sax duñu ak akuul lañu akuul ñoom teel lañuy dañuy dóor mbir yi mu daanu alors que aakil mooy koo xam ne day lekk rek aakil mooy aji lekk bi kon nga xam ne yàlla da leen a may ak may lañ am ci wàllu lekk ndeysaan ba mu des ñu ñëw ñu néew ci ci ci ci ñi te nag bu nekk am na exception moo tax léegi kon ki koy def aakilun fi ismul fa'il aakilun ismul maf'ul bi ismul maf'ul bi mooy participe passif bi ki nga xam ne jëf ji moom lañuy lekk kooku lañ naan makuul fa ja'alahum ka'asfin comme ñax comme ab ab ab ab ab kii fëy makuul boo xam ne kii comme bu ko xar yi sexee di ko broyer di ko broyer di ko broyer ba mokk di ko di ko di ko yëy di ko yëy ba yàbbi ko ni muy tooye noonu te tasaaroo abraham mbokkam ya ba leen xeer ya dalee kum ci dal noonu ngay mel kon makulun léegi nag ñu ñëw ci naka lañ koy conjuguer ni ñu koy conjuguer bu dee ñi fi newul pronom personnel yi nga xam ne yooyu saa su ne moom lañuy njëkke mooy ñi fi newul au maadi da nga naan au passé da naan huwa akala huwa akala huma ñoom ñaar ñu góor ñi fi newul akala lekk nañu fa akala minha fa badat fa tafiqaa yaxsifaani alayhima min waraqil janna suñu ñaari sang yee sayyidatuna say sayyid aadama alayhi wassalaam ak suñu yaay xawaa alayhima salaatu wassalaam akala minha kon huma ñoom ñu fi newul akala lekk nañ hum nag akalu hum akalu hum akalu léegi bu dee jigéen nag te nekku fi dama naan ko hiya hiya moom mi fi nawul de akalat lekk na ñuy servir ci benn ngénte ñu ne waa diw moom est-ce que ma ne ah. moom moom moo jëkk a lekk di xanaa xamoo ne hiya moom akalat lekk na ma ne huma ñoom ñaar ñu jigéen ñi fi ñawul akalataa huma akalataa ñoom ñaar ñu jigéen ñi de lekk nañu léegi na ma ne hunna akal na hunna akal na hunna akal na hunna ñoom ñooñu de akal na lekk nañu na akal na loolu moo jigéen ñi au maadi yi tamit léegi au mudaari ci pronom personnel yi nga xamante ni nekkuñu fi mooy damaa'ir yi nan lañ leen di conjuguer dama naan huwa fil fi'l fi'l mudaari mooy présent bi ñu conjuguer présent huwa yàqulu moom de mu ngi lekk huwa yàqulu huma ni huma ñoom ñaar de yàqulaani ñu ngi lekk hum yàquluuna hum ñoom ñi fi nawul de yàquluuna ñu ngi lekk hum na bu dee jigéen ma ne jigéen gi nga xam ne moom nekku fi ma ko conjugué au présent hiya ta'kulu hiya ta'kulu huma ñoom ñaari jigéen ñi fi nawul ta'kulaani huma ta'kulaani ñoom ñaar jigéen ñi fi nawul ta'kulaani e, bi ci tegu loolu mooy huma ta'kulaani e, bi ci tegu nag hunna hunna nga ne yàkkul na hunna yàkkul na hunna ñoom ñu jigéen ñi fi newul de yàkkul na ñu ngi lekk do léegi nag pare nañ ci pronom personnel yi fi newul léegi pronom personnel yi fi nekk nan lañ leen di conjuguer ak fi'lu mahmuz boo xam ne hamza bi dafa nekk ci kanam comme akala bu ne kooku danga naan anta bu dee bi nga koy conjuguer anta akalta yow di lekk nga anta akalta antuma akaltuma antuma akaltuma antum antum yéen ñu góor ñii may waxal akaltum antum akaltum yéen ñu góor ñii may waxal akaltum lekk ngeen antum akaltum bu dee nag jigéen dama naan ko anti yow mu jigéen mii di akalti lekk nga anti akalti antuma yéen ñaanu jigéen ñi akaltuma antunna yéen ñu jigéen ñu bari ñii akaltunna lekk ngeen loolu mooy maadi akaltunna bu dee mudaari' dama naan ana noo ma naan ana anta taakulu mooy présent continu anta yow de taakulu yaa ngi lekk anta taakulu antuma taakulaani antuma takulaani antuma takulaani antum takuluuna bu dee jigéen ma ne anti takuliina anti takuliina antuma yéen ñaari jigéen ñi takulaani yéen tamit yéen a ngi lekk antuma takulaani antum nag antun na takul na antun na na ta antunna na léegi nag comme que pronom personnel yi fi nekk laa wax ñoom laa mën a jox lan ordre kon dama naan anta anta kul kul kul mooy lekkal moom nga ne kul mooy lekkal anta kul lekkal bu dee antuma ma ne kulaa lekk leen yeen ñaar ñu góor ñi antuma kulaa antum nag ma ne kulu kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyaamil xaaliya li malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam di dugg ci waa àjjana di leen wax loolu kulu lekk leen mooy antum yéen ñii waa àjjana kulu lekk leen washrabu te ngeen naan hani'an lii lépp di ndokkeel bienvenue lii lépp di ak ndokk la rek ndokkeel boo xam ne bi maa kuntum tàmbalul ci li ngeen xam ne moom ngeen doon jëf kon antum kulu bu dee nag jigéen dama naan ko anti kuli anti yow mu jigéen ñi kuli lekkal antuma yéen ñaar ñu jigéen ñi fi yéen ñaar ñu jigéen ñi kulaa lekk leen moom du changer ñaari antuma antuma moom du changer antun kul na antun kul na lekk leen antum na kul na léegi nag al mutakallim man miy wax nag mooy ana ak nahnu nahnu boo xam ne ñaar la bu dee man ak kenn la walla man la ëpp nañ ñaar bu boobaa maadi bu ma koy conjuguer maadi dama naan ana akaltu ana man akaltu lekk naa nahnu man ak waa ji akal naa lekk nañu waaye nahnu man ak ñu ëpp benn akal naa lekk nañu loolu mooy maadi fil mudaari ma ne ana man de aakulu ana aakulu ana man de aakulu maa ngi lekk nahnu maak waa ji de nakulu ñu ngi lekk ak nahnu man ak ñeneen nakulu ñu ngi lekk loolu mooy fi'l mahmuz mi nga xam ne alif hamza bi ci kanam la nekk léegi mu joxaat la beneen exemple boo xam ne bii la ñuy wax mahmuzul faa yi ndax faa bi waxoon nañ la faa la mooy cosaan bi verbe yi nga xam ne trilitère la ñëw dañ koy dugal ci faa la dugal ko foofu abi moo taxaw place faa bi kaaf bi moo taxaw place ayn bi bi moo taxaw place laam bële muy faa la akala kon moo tax ñu naan ko mahmuzul fa'i léegi nag mu jox ñu exemple mahmuzul ayni boo xam ne place bi muy ci digg bi deuxième lettre bi moom moo am hamza comme sa'ala mais sa'ala laaj na sa sa'ala laaj na mu mudaari' bi nga ne yas'alu mudaari' bi mooy yas'alu dina laaj ismul fa'il bi muy ismu participe actif bi ki jëf jëf ji ki nga xam ne mooy laaj saa ilun dégg nga ci alxuraan saa ilum bi azabin waaqi' saala laaj na saa ilun aji laajte lu muy laaj bi azabin waaqi' ci mbugal mi nga xam ne day rot day ñëw kon saala mu ngoog saala ki koy def mooy lan saa ilun aji laajte aji laajte ji kooku lañ naan kooku mooy saa il ismul maf'ul ki nga mooy li ñuy laaj nag li ñuy laaj nga xam ne laaj gi moom ci kawam la jëm moom la ñuy laaj mas'ulun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kullukum yéen ñépp ra'in ay sàmm ngeen wa kullukum te yéen ñépp mas'ulun da ngeen a responsable dañ leen di laaj an ra'iyati yi ci li muy doon sàmm léegi nag bu dee maadi la nan laa koy conjuguer verbe sa a la ma gis ne hamza bi dafa nekk ci digg bi bu dee maadi yi pronom personnel yu maadi yi dama naan ana huwa huwa ma ne huwa sa a huwa sa a huma ñoom ñaar ñi fi newul sa a laa laaj nan sa a laaj nan hum nag ma ne hum sa alu hum sa alu laaj nañu hum sa alu loolu mooy góor bu dee jigéen ma koy conjuguer au madi fi'lu sa'ala dama naan hiya sa'alat hiya moom mu jigéen mi fi newul le sa'alat laaj na hiya sa'alat moom laaj kon huma ñu fi newul sa'ala laaj nañu hum hum mooy ñi fi newul sa sa'alu hum ñoom ñu fi newutee góor sa'alu laaj nañ léegi kon huwa sa'ala huma sa'ala hum sa'alu léegi nag bu dee ku jigéen ki fi newul nag kooku dama naan sa sa'alat hiya moom ku jigéen ki fi newul de sa'alat laaj na huma ñoom ñaar ñu jigéen ñi fi newul sa'alata sa'alata ñoom ñaar de laaj nañu léegi mooy hiya sa'alat huma sa'alata hunna nag ma ne sa'alna hunna sa'alna hunna sa'alna loolu mooy maadi mudaari' bi nag lu may wax dama naan huwa yas'alu huwa yas'alu huma yas'alaani huma yas'alaani hum yasaluuna hum yasaluuna hum yasaluuna hiya nag hiya nga ne bu dee jigéen la hiya tasalu mooy ku jigéen ki fi newul hiya mu ngi laaj mooy mu ngi laaj tasalu huma tasalaani huma tasalaani hunna yasalna hunna yasalna hunna yasalna léegi al muxaatab léegi loolu gis nañu pronom personnel yi fi new léegi ñi fi nekk nag au maadu yi bu ma koy conjuguer au passé laay wax sa ala anta sa alta anta yow de sa alta laaj nga antumaa yéen ñaar ñii de sa altumaa laaj ngeen sa altumaa laaj ngeen antum yéen ñu bari ñii sa altum laaj ngeen bu laaj ngeen sa altum bu dee nag jigéen ma ne ko anti sa'alti anti sa'alti anti sa antuma sa'altuma antuma sa'altuma antunna antunna sa'altunna antunna sa'altunna loolu mooy maa bi léegi mudaari bi ba léegi pronom personnel yi fi nekk danga naan anta tasalu anta tasalu antuma tasalaani yéen ñaar de yéen ngi laaj antum antuma tasalaani antum tasaluuna antum tasaluuna bu dee jigéen ñi nag ma ne hiya yow ko jigéen gi tasaliina yaa ngi di laaj bu dee ñaar lañ ma ne antuma tas alaani yéen ñaar da yéen a ngi di laaj antuma tas alaani yéen ñaar ñu jigéen léegi nag bu dee ñu bari la antunna ma ne tas al na antunna tas al na léegi nag mu des amr bi fi'l amr bi muy impératif ndax fii lay am impératif bu dee ki may waxal góor la dama naan ko te nekk kenn sal wala is al bu ma ci wax baax na yaa ngi gis alxuraan naan sal bani israil laajal waa banu israil sal ak isal benn la isal mooy ak sal boo ci wax sal siin bi ak laan bi rek sal wala isal anta sal wala anta isal loolu mooy kenn bu dee ñaar ma ne antuma salaa bu ma neexee ma ne antuma salaa wala antuma is comme ni ma amee choix ci sal ak ni ma amee choix ci sal ak is al noonu laa amee ci antuma salaa walla is alaa antum yenn góor ñi salu laaj leen boobu damay am ñaari choix salu wala is alu salullaha min rahmati laaj leen ñaan leen yàlla ci leen salu antum kon salu wala is alu léegi bu dee jigéen la nag fin la ambre impératif ma ko jox ordre damaa ko anti sali sali yaa bi dugal foofu xam nga sal la woon ma dugal yaa xëcc ci fin bi sali wala is ali sali wala is ali antuma yéen ñaanu jigéen ñi ma ne sala wala is ala moom it damay am choix sala ak is ala ñoom du ñu changer sax ak bu góor sala wala is ala antun na nag ma ne sal na wa wala is al na yii yëpp da am choix sal na wala is léegi nag mu des al mutakallim pronom personnel bi nga xam ne moom mooy ciy wax damay ana ak nahnu boobu da bu dee maadi ngay conjuguer sa sa'ala da nga sa sa'altu ana man sa'altu laaj naa bu dee ñaar lañ ma ne nahnu sa'alna bu dee ëpp dañ ñaar tamit ma ne nahnu sa'alna loolu mooy maadi mudaari' bi nga ma ne ana man as'alu maa ngi laaj bu dee ñaar lañ ma ne nahnu nas'alu bu dee ëpp ñaar tamit ma ne nahnu nas'alu du changer léegi nag mu ñëw ci dernier verbe mahmuz bi mu joxe muy qaraa nga xam ne boobu mahmuzul laam yi la mooy fee bi moo am xarfu moo am la hamza bi hamza bi ci fin bi la nekk uteeg sa ala boobu hamza bi ci digg bi la nekk uteeg akala boobu hamza bi ci début bi la nekk kon qaraa mu ne la lool mooy maadi bi mudaari' bi dangaa yaqra'u qaraa yaqra'u qara'a jàng na yaqra'u dina jàng dina liir dina jàng dina liir ismul fa'il bi muy participe actif bi danga naan qaari'un qaari'un aji jàng umdatul qaari al qaari'u qaari'un mooy aji jàng euh, ismul maf'ul bi mooy li nga xam ne moom lañuy jàng dañ naan maqru'un maqru mooy li ñuy jàng maqruun mooy li nga xamante ne nii dañ koy jàng maqruun léegi ñu ñëw nag ci conjugaison bi bu dee ay article la yoo xamante ne nii euh, pronom personnel boobu yoo xamante ne nii nekkuñu fi ay il elle yooyu huwa hiya huma huma hum hunna bu boobaa bu dee au passé nga koy conjuguer da nga naan huwa qaraa huwa moom ne qaraa jàng na huwa qaraa mooy liir na bu dee ñaar nga ne huma qaraa huma ñoom ñaar qaraa jàng nañ léegi nag mu def benn astérisque foofu mu ne in tasbiq alifu aliful hamzi in tasbiq aliful hamzi mooy alif bi nga xam ne hamza bi nga xam ne ci kaw alif lañ koy bind damiral musanna ay alifal maddi yuktabul xarfaani qara misl qara aa yaqra'aani iqra'a wa hada ra'yu jumhuril ulama'i wa minhum man yaktubu qara'a bil madd yaqra'aani bil madd mooy tilde bi iqra'a aw qara'a yaqra'aani iqra'a loolu mooy lan mu ne in tasbiq aliful hamzi mu ne in tasbiq aliful hamzi in tasbiq bu dee dafa jiitu aliful hamzi mooy aliful hamza mooy alif bi nga xam ne dañ koy bind ci kaw hamza bi nga xam ne dañ koy bind ci kaw alif bu dee moom dafa jiitu damiral musanna damir bi nga xam ne day wane ne ñaar lañ comme bu ma nee akalaa alif boobu di xëcc laam bi daraba alif boobu di xëcc di wane ne duel la ñaar la ay mu def ah, kii ay aliful maddi ñu ngi ci jublu alif bi nga xam ne day xëcc mu ne ci kaaboobu mooy lan la la wax bu dee hamza bi nga xam ne hamza bi nga xam ne dañ koy bind ci kaw alif moom moo jiitu après moom dafa ñëw alif bi ko war a xëcc comme a comme xara a ñoom ñaar mu ne ci kaaboobu mu ne yuktabul yi dañuy bind ñaari xaraf yëpp dañuy bind hamza bi ci kaw alif ba pare def après moom ab alif bu bu taxaw noonu bant comme bant bu taxaw ci ginnaaw alif bi hamza bi taxaw mu ne exemple qara a comme qaaf ra alif boo xam ne hamza bi ci kawam la nekk après mu am beneen alif bu nekk ci wet yu koy xëcc après moom ak yaqra aani même niñ ko kii la ak iqra a mu ne wa lii nag ñu wax ne bu dee Hamza bi nga xamante ni ci kaw alif lañ ko bind dafa jiitu Hamza euh, alif bi nga xam ne day xëcc que ne dañ koy bindee no dañuy euh, dafa dañ koy dañuy bind alif bi war a xëcc après Hamza bi nga xam ne ci kaw alif bi la nekk mu ne wa hada lii nag ra'yu jumhuril ulama yi mooy avis wu mbooleem majorité book majorité boroom xam-xam yi fii nag ñëw yan boroom xam-xam lañuy wax fii est-ce que ulamaul fiqh la ñuy wax fuqaha yee tax ñuy wax non non usuliyun non non lii ñu ngi wax ci langue lañ nekk mooy ñi nga xam ne ñooy toppatoo loolu ci wàllu langue. mu nekkoon kon wa minhum lool mooy avis lim la wax ni ñu nekk dañuy bind hamza boobu nga xam ne ci kaw alif lay nekk alif bii ñëw di ko xëcc dañ koy bind après bon lool mooy avis majorité des savants mooy grammairiens yi mu ne wa minhum waaye nag am na nag ci boroom xam-xamu langue bi ba léegi man ñoo xam ne nag waxuñ loolu dañ ne man yaktubu day bind moom du bind li leen qaraa moom day bind xaaf wax ñaar ñi antuma non huma qaraa def qara day def xaaf raa ak alif ab alif ñu jël tilde bi teg ko ci kaw tilde bi mooy madd boobu di xëcc nga xam ne qur'aa loolu noonu aaxiru loolu la ñuy jël teg ko foofu rek duñ ci yokkante leneen ak yaqra'aani yaqra'aani tamit dañuy jël benn alif rek ñu jël till bi lool di ci màdd bi teg ko ci kawam loolu mooy beneen avis bi euh, léegi nag kon loolu la doon leeral ci côté lool ci côté dictée bi la mooy niñ koy bindee mooy kon boo ci def baax na léegi kon danga naan ñu ñëwaat suñ conjugaison bi bu dee passé lañu ñuy koy conjuguer tam pronom personnel yi fi nekkul huwa qaraa huwa moom mi fi newul de a jàng na huwa ñoom ñaar ñu góor ñi fi newul qaraa liir nañu hum nag hum nga ne hum qara'uuhum ñoom de qara'u jàng nañu bu dee jigéen nga ne hiya qara'at hiya moom mu jigéen mi de qara'at jàng na hiya qara'at huma qara'ataa huma qara'ataa huma qara'ataa bi ci tegu muy hunna hunna qara'na hunna qara'na hunna na loolu mooy maadi yi pour pronom personnel yi fi newul léegi nag bu dee mudaari' laa koy conjuguer ba léegi pour pronom personnel damaa'ir yi fi newul dama naan huwa yaqra'u huwa moom de mu ngi jàng yaqra'u mu ngi liir huma yaqra'aani huma hum hum nag yaqra'uuna hum yaqra'una bu dee nag jigéen lii mooy góor huwa yaqra'u huma yaqra'aani hum yaqra'una bu dee nag jigéen dama naan hiya taqra'u hiya taqra'u hiya taqra'u huma taqra'aani moom du changer huma taqra'aani hunna yaqra'na hunna yaqra'na hunna yaqra'na kon loolu mooy passé yi léegi pronom personnel nag yi nga xamante ne nii bu dee ñoom la yi nga xam ne man ñi may waxal ñu ngi fi mooy almuxaatabu ak almuxaataba boobu dama naan di ko conjuguer au madi fin le madi dama naan anta yow qara'ta jàng nga mooy liir nga anta qara'ta antuma qara'tuma antuma qara'tuma antum antum ma ne antum qara'tum antum qara'tum loolu mooy góor ñi bu dee jigéen dama naan anti qara'ti anti qara'ti antuma qara'tuma antuma qara'tuma antuma qara'tuma antunna qara'tunna antunna qara'tunna loolu mooy maadi mudaari' bi ma ne anta taqra'u anta taqra'u antuma taqra'aani antuma taqra'aani antum taqra'uuna antum taqra'uuna antum taqra'uuna léegi bu dee jigéen nag ma ne anti taqra'iina anti taqra'iina anti taqra'iina antuma ma ne taqra aani moom du changer antuma yéen ñaar taqra aani yéen a ngi jàng yéen a ngi liir antuma taqra aani antun na nag ma ne taqra na antun na na yéen ñu jigéen ñii de taqra na léegi nag fi'l amr bi comme que ci ñu ngi ci pronom personnel yi nga xam ne ñoom ñooy dox ci fi'l amr impératif bi may joxe ndigal dama naan anta iqra comme suuratu iqra iqra bismi rabbikal ladhi xalaq iqra jàngal kon anta iqra jàngal antuma iqraa jàng leen iqraa liir leen antum ma ne iqra'u antum iqra'u liir leen bu dee jigéen dama naan anti iqra'i iqra'i iqra'i comme prof bi bu duggsee ñu commencé cours ñu war a def cours lecture wala du man di demee cours bu mag mu ne kat mooy lire cours bi benn jigéen yëkkati mu ne ko anti iqra yi jàngal iqra yi liiral bu dee ñaar mu ne antuma iqra a moom du changer góor a jigéen a ci am iqra a liir leen antun na nag mu na iqra jàngale liir leen iqra na antum antun na iqra na mu des almutakallimu man miy wax bu dee man miy wax bu dee dama koy conjuguer au passé dama naan ana man qara'tu qara'tu jàng naa liir naa an ana qara'tu bu dee ñaar lañ ma ne nahnu qara'na nahnu qara'na nahnu qara'na bu dee ëpp nañ ñaar it ma ne nahnu qara'na loolu mooy maadi mudaari nag dama naan ana aqra'u ana aqra'u nahnu bu dee benn la ak man ma ne nahnu naqra'u bu dee tamit man la ak ñeneen ma ne nahnu naqra'u moom du changer léegi euh, foog naa nag dañuy yem noonu ndax bi ci tegu al fi'lu thulathi al mazid fihi mooy pare nañ kon ci tasrif yi ñu gis al fi'l ghayr saalim yi nga xam ne ñoom lañuy ñuy yoo xam ne du verbe saalim léegi bi ci tegu cours bi ci tegu nii euh, yaakaaroon naa dina mën bugg ci fii mais du fi xaj ndax bu mu ko boo ko jëlee day gudd ndax tamit même bu dee tamit defoon nañ ko yi ndax yi ñu jóge nii moom defuñu ko woon sauf que lii di ñëw nii tamit daanaka gisoon nañ ci yi ndax al fi'l sulaasi la titre bi al fi'lu thulathi al fii yi al ma'lumu mooy fi'lu thulathi bi nga xam ne dañ koo yokk xam gisoon nañ ne dix la mais ñun neuf yi rek lañ gisoon neuf yooyu nag moom lay indi ba mooy al fi'lu thulathi al mazidu fiihi mooy verbe trilitère bi nga xam ne dañ cee yokk al ma'lumu bi nga xam ne nag dañ koo xam après dinañ gis al ma'lumu wal majhul mooy le défini ak leen l'indéfini wala déterminé ak indéterminé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 wa salaamun ala al mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin